kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu ñetti xadis ci suñu chapitre bii di xadis deux cent dix non chapitre deux cent garab numéro baabu fadli yawmil jumaa wa wujubiha wal i'tisaali laha ba ni mu jeex bunt bii di wax ci farataalu julli àjjuma gëneelu àjjuma farataalu julli àjjuma ak sangu ngir dem julli ji àjjuma gisoon nañ ci xadiis mille cent cinquante et ba mille cent cinquante ñett yooyu lañ boole woon mille al imam waxoon rahimahullah wa an ibni umar radiyallahu anhuma mu ne woon mu ngi jële ci doomi umar ji di abdallah radiyallahu anhuma anna rasulallah te ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa jaa bu dikkee ahadukum kenn ci yéen aljumuata ñëw ci àjjuma ji mooy ñëw fañ koy jullee ci jàkka ji falyaghtasil na sangu mu ne xadis boobu muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari na ko noon al imaamu Abul Husayn Muslim rahmatullah alayhima bokk nañu ko solo waaye ñu gisoon xadis bi ci tegu woon di mille cent cinquante-deux mu ne woon wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne mu ngi jële ci doo euh, Seydina Abu Sa'id al-Khudri yàlla na boroom bi gërëm ko anna rasulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na xuslu yow xuslul jumu'ati cangaayal ajjuma waajibun dafa war ala kulli muhtalim ci képp koo xam ne majeur nga daal di ngay gént léegi mu ne woon mu tegoon ci beneen xadis muy xadis bi nga xam ne mooy mille cent cinquante trois mu ne woon waan ci samura ibn jundub radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal mu ne nee na qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam de nee na man tawaddaa yawm aljumu'a képp koo xam ne sangu nga noo jàpp na bésub ajjuma fa biha wa ni'mat ah li mu def de baax na wa ni'mat te rafet na te eskay waaye wa man i'tasal waaye képp koo xam ne sangu na nag fal ghusl na xam ne cangaay nag afdal moo gën yem ci njàpp kese moo gën mu ne xadis boobu rawaahu soloon na ko Abu Dawud al imam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhima wa alayhi wa Tirmidhi ak al-imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata eh, eh, ibn Musa at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala mu ne xadithun lii xadis la xasan bu baax léegi xadis yii lañ gisoon léegi nag ñu waroon a dugg tey ci yeneen façon jàngat yi gisoon nañ masala bu njëkk bi jàngat yu njëkk yi muy taxriij bi fan nga koy fekk ak yan kàddu lañ ko solo ak yeneen saxaaba yoo xam ne solo nañ lu mel nii loolu lépp ñëwoon nañ léegi nag mu des ñu war a dugg nag tey ci masala yi nga xam ne moo tax al indi fi xadiis yi muy wal irtisaali laha mooy ginnaaw bi mu ñu wax indilee xadiis bi wane ne xadiis yi wane ngëneelu ajjuma ngëneel yi ci nekk waaye indil ñu benn xadiis buy wane ak farataam léegi nag mu dugg ci beneen wàll bi mu tuddee bunt bi ba léegi wal irtisaali laha sangul ko moom ajjuma loolu nag moo ñuy indi ci suñu deuxième masala wala troisième ginnaaw bi ñu gisee taxriij bi gis lëkkaale bi nga xam ne moom la xadiis yi am ak bunt bi gisoon nañ ko ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal na tey nag ñu war a dugg nag ci masala bi nga xam ne moo si gën a yaatu mooy julli li nga xamante ne mooy sangu àjjuma ak waraay dafa war wala déet wal ixtisaali laha ak sangul kon nag dañ naan la masala boo la boo xam ne laaj bi mooy lii est-ce que bésu àjjuma sangu bésu àjjuma ndax waxoon naa la ci façon laaj yu bari mais bii mooy est que lan mooy attey sangu googu d'abord ak est-ce que après day gis ban waxtu lañ ko mën a def ci wan waxtu wala déet ban waxtu lañ koy sangu laata àjjuma ji wala après àjjuma ji mën naa nekk ab ak yeneen léegi nañ ñëw ci masala bu njëkk yi mooy lan mooy attey sangu àjjuma al imam ibn al munzir rahimahullah mu ne ixtalafu fi wujubi ghusl yawm al-jum'a mu ne boroom xam-xam yi dañoo wute ci est-ce que euh, sangu bésub àjjuma dafa war wala dé mu ne mu am benn mbooloo boo xam ne dañ ne ghusl yawm al-jum'a waajibun ala kulli muslimin muhtalim kon première waxangoo ñu ne waaw dafa war tey képp koo xamante ne wu wom way womatukat nga koo xam ne ku majeur nga yow loolu farata la ci yow mu ne kadhalika naka nii qaala la wax Abu Hurayra te Seydina Abu Hurayra mu ne war a way naa soloo nag ñun imam Ibnul Munzir rahmatullah alayhi wax ji an Umar jële ko Seydina Umar radiyallahu anhu annahu qaala wax na ci mbir moo la ana que man a'jazu idan mimman la yatasil yawm al-jumu'a fekk daa am lu doon wax ba ne bon loolu de bu ma ko naree def moom mooy kon de man maa gën a wala bu ma ko deful maa gën a lott ki nga xamante ni moom du sangu bisub àjjuma waaye à vrai saxaaba yi ñu naan moom ñoom lañ ko jële du saraaxatan ci lu leer lañ ko jële ci ñoom comme ni koy maamal xaas na xajar bi di tudde amul kenn ci saxaaba yi ku taxaw wax ci wax du leer nañ sangu ma farata la loolu moom amul léegi nag imaam Ibn Hazm mi nga xam ne ci ngir yi moom loolooy mazhabam moom moo indi ay waxi saxaaba yu bari ne lii comme ni imaam Ibn Munzir def nii waaye sauf que imaam Ibn Hazm moom daa indi riwaayaat yooyu ba pare déduire mooy loo xam ne moo ko ci jànge waaye du lu leer loo xam ne moom la saxaaba yi muy tudd ne ñoom dañu ne lu war la kon loolu précision la kon mu ne kon loolu ginnaaw Seydina Abu Hurayra Seydina Umar mu ne waan Abi Sa'id mu ne jëlee nañ Seydina Abu Sa'id te mooy xadis bi nga xam ne moom lañ nekk ni mooy deuxième bi ci suñu xadis bi nii mooy mille cent cinquante-deux mu ne Eh, mooy xam nga moom dafa soloon yeneen saa sam ghusl yawmil juma waajibun ala kulli muhtalim mu ne jëlee nañ Seydina Abu Sa'id al-Khudri mu ne eh, salaasun haqqun ala kulli muslimin yawmul juma mu ne ñett ngi yoo xamante ne nii àq lañu ci bépp way ngëm yàlla way jullit bésub àjjuma al-ghuslu sangu wa siwaaku ak soccu wa yamassu tiiba ak nit ki daal di laal parfum daal di xëy neex waaw in wajadahu bu ko trouver kon xam nga lii nii manoo ci jàppe ne kii daa wax ne lii lépp farata la parce que lim leen dëkk lim leen lëkkale mooy haqqun ala kulli muslim al ghuslu sangu ak siwaaku kan moo ne siwaak far farata la ah léegi ak lan ak laal xëy laal neex parfum loolu kan moo ne lii farata la kon mooy loolu mu leen lëkkale kon loolu manu mooy ay déduction la kese voilà mooy lu ñuy tibbee mais waa xanaa lii la wax amaana kon ñu dégg ci lii loolu la mu ne watafa wa taqaawala Ammaar ibn Yaasir rajulan <laughs> mu ne Seydina Ammaar ibn Yaasir radiyallahu anhuma am na kum doon waxal benn waay <laughs> ne ko ah comme bu Seydina Omar bële idan ana idan asharru min alladhi laa yaghtasil yawm al-jumaa kon de bu boobaa kon ne man maa yées ki nga xamante ne nii du sangu bisub àjjuma ñoom nag le fait mu ne kon maa yées ñu jàpp ne ah ko ku dul sangu àjjuma bu àjjuma kon loolu day wane ne farata la mais wane wu ko mu ne war a way naa imam ibnul Munzir ba ba léegi mu ne war a way naa soloo nañ an ibni abbasin annahu qaal ma sha'artu anna ahadan yara anna lahu tuhuran yawm al-jumu'a ghayra al-ghusl mu ne imam ibn Abbas radiyallahu anhu waa jëlee nañ ci moom mu ne man yëguma woon que ne am na kenn koo xam ne gis na ci boppam que ne am na benn laab bu mu war a laab lu bésub àjjuma lu dul sangu ba hatta qadimtu hadha al balad ba ni may ñëwee ci dëkk bii muy Basra mooy ba mu nee Basra ci la gis na yi waa Basara ñoom ñoom jàppawuñ ñoom ni mu jàppe woon ne mbir mi ajjuma ju nekk dañoo war a sangu moom no mooy dañuy sangu mais est ce que loolu day tekki ne moom farata la ko jàpp woon loolu mooy wax ji parce que moom comme que moom xam ne woon Madinatul Munawwara Makka yooyu ñoom loolu lañ doon def dañ doon sangu saa su nekk waaye eh, bu àjjuma jotee mais loolu bu ñëw Basara gis ni ñoom defu ñoom duñ def loolu boo wax bu ne man ma woon a foog am na kenn koo xam ne ku gis ne bésub àjjuma am na benn laab bu war a def lu dul sangu lu dul ba ma ñëwee ci dëkk bi muy basara mu gis ne ah fii moom gis na fi leneen mais lii tamit est ce nañu ne kii day wax ne lii farata la voilà loolu <laughs> mooy wax bi mu ne wa kaana alxasanu al imam ibn al munzir rahimahullah mu ne alxasanu ibn yasaar nekkoon na yaral la doon gis ne sangu moom yawmal juma waajiban waaw kii mën nañu wax ne moom moom mais mooy saxaaba gisul seeni wax lu ñu ci déduire la lu ñu ci jànge la kantaar imam al-Hasan mu ne moom da doon gis Ibn Yasaar rahimahullah al-Basri que ne bés sangu àjjuma moom bésub àjjuma lool farata la wa ya'muru bihi doon ko digle wa kaana Maalikun yaqul te imaamu Maalik imaamu daaril hijrati moom da doon wax ne man ightasala yawmal jumu'a fi awwali nahaarihi wa huwa laa yuriidu bihi ghuslal jumu'a fa inna al-ghusla laa yujzi'u anhu hatta yaghtasila li rawaahihi waaw mu ne imaamu Maalik doon wax ne képp koo xam ne dafa sangu ah njaal beenu bëccëg gi ba pare moom mu bëgg bëggu la dem àjjuma waaw mooy moom mu ñëw waaw jant bi génn mu commencé après mu sangu bi fajar gi xaree boo jant bi jant bi génn mu far mu mu kii mu daal di euh, sangu waaye sangoom goog nam mu wuti woon yéen a wuti woon dem àjjuma mu ne sangoom googu moom doyul. waaw kooku moom lu dul mu sanguwaat ngir bu dee nag day dem ngir dem ca àjjuma ci lii kon même waxu imaam Maalik bi après ay euh, taalibeem euh, ànduñ ci te tamit waxuñ ne euh, loolu imaamu Maalik loolu du mazhabu imaamu Maalik voilà même bu dee dañ koy nettali naan moom bokk na ci ñi nga xam dañ naan farata la imaamu Ibnul Munzir rahimahullah mu ne wa qaala taa'ifa al wax am beneen kuréel ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne non sangu moom sunna la sangu bésub àjjuma sunna la du farat waaw wa laysa farda mu ne qaala Abdullah ibn Mas'ud mu ne Abdullah ibn Mas'ud nee na ci boppam radiyallahu anhu ghusl yawm al-jumu'ah sunna sangu bésub àjjuma loolu sunna la mu ne wa kaana Ibn Abbas ya'muru bil ghusl ama Ibn Abbas comme niñ ko rombe da digle sangu nee na man ngi foogu ma woon am na benn laab buñ mën a def àjjuma lu dul sangu ba ba ñëwee dëkk mu ne qaala ata mu ne ata nee na ibn abi rabah rahimahullah waaw min ghayri an yu'assima man taraka mu ne nag sëriñam bi ibn abbas radiyallahu anhuma moom da doon digle sangu waaye nag bàkkaar loowul kooku bàyyi sangu bi kon kooku mooy wane ne kii waxul ne faratal waaw <laughs> waaw te moom moo tax mu ne wa huwa rawi lil hadith ibn abbas moom moo rawaay riwaaya hadith ibn abbas bi de voilà kon mu ne wa rawaynaa an ibn Abbaas radiyallahu anhu qaala laysa te sax ñun imaam Ibnul Munzir soloo nañ jële ci Ibn Abbaas radiyallahu anhu maa mu ne laysa al-ghusl bi maxtuum waaw sangu àjjuma lool du farata waaw mu ne wa mimman kaana lool mooy ci saxaaba yi léegi nag ñuy ñëw ci ñi nga xam ne ñooy borom ngir yi mu ne wa man kaana laa yaral ghusla fardan laaziman bokk na ci ñi nga xam ne gisuñu woon ne eh, ñoom su sangu àjjuma daa nekk farata goo xam ne manu la ñàkk mu ne koog bokk al-Awzaa'i faqihu Shaam muy boroom xam-xamu faam Shaam euh, moom amoon na ngir waaye daa darasa dafa rab mooy amatul wa Sawri na ko imaam as-Sawri euh, bu Kuufa moom tamit amoon na ngir waaye dafa rab euh, Ibn Saïd as-Sawri rahmatullah alayhi Sufyaan ibn Saïd wa Shaafi'i ak al imaam as-Shaafi'i Muhammad ibn Idriis ash-Shafi'i sëriñu Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal ak imam saalibin bi imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal wan Nu'man di seen sëriñ nag féete leen kaw ñoom ñi mooy ñi mujjee tudd Shafi'i Ahmad mooy fuqaha yëpp sax ñoom ñëpp d'une façon générale an-Nu'man mooy ki nga xamante ne mooy al imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi wa ashaabu ak sahabaam yi mooy Hanafiyya yi waaw kon gis nga kon boo seetloo bu dee ci ñeenti ngir yooyu ñeenti ngir yi waxu imaam Maalik bële moo tax ñenn ñi nga xam ne ñoom lam yumaarisu mazhaba waaw ñoom comme ni ko imaam Ibn Daqiq di ko waxee ci kanam euh, al-Iid rahmatullah alayhi ne imaam Maalik de dañoo jële ci moom lii ñi nga xam ne nag ñoom expérimenté wuñ jundoowu ñok mazhabam askane la ko loolu jàpp ne mooy mazhab alors que du loolu voilà mooy Maliki yi tamit lii mooy seen wax mooy sangu mooy mazhab bi waxuma la li ñuy toxale ci imaam Maalik ah, mais mazhab waxoon naa la loolu loolu jaww ji ñëwaat kene du ne imaam Malik lii la wax kene loolu mooy mazhabu Maliki yi loolu du loolu waaw loolu képp koo gis kuy gisee noonu mooy kii xamul mazhabu Maliki waaw hatta mazhabu Hanafi yeeg Shafi'i yeeg loolu yow mooy xamoo leen parce que boo leen xamoon bi nga xam ne duñ ne dañoo askanale nañ sëriñ sàngam benn wax rek wala sëriñ bi nga xam ne mooy sëriñu mazhab bi loolu mooy mazhab bi loolu mooy yow xamoo li ngay wax mooy yow xamoo mazhab bi loolu moo tax keroog ma ne woon ñoom imaam nu Battal Ah ñoom imam al-Qadi Iyad liñ doon ne zahiriyé yi loolu lañ wax imam Ibn Hazm mi boppam mi ne zahiriyé dañ ne witr farat la alors que imam Ibn Hazm ci boppam nga xam ne à part imam Daoud ñu sanc euh, mazhab bi moom moo ci deuxième imam bi gën a mag moom moo ne lii du suñu mazhab mais kooku moo gën a xam mazhabam ñeneen ñi quoi voilà léegi kon loolu leer na <laughs> ah léegi nag loolu lu am am solo la kon wax na la wax yi ñoom nag seeni tegtal lenn la comme lii al-Hafiz na xajar wax ci al mu ne ñii eh, ñi nga xamante ne nii eh, bon ñu ne ñu ne waajib la foog naa wax nañ seeni seeni seeni seeni seeni dalil wax nañ seeni dalil ñoom wax nañ fi ñu ko teg wala waxuñu ko waxaguñu ko kon ñu ñëw ci ñoom seeni léegi kon xam nañ ñi wax wax yi mooy daal zahiri yi ñoom bu dee ci zahiri yi ci mazhab yi ñoom ñoo ne mbir mi farata waaw te ñoom am na teqantal après est ce farata gi bu ma ko defee ci suba gi doy na wala boog après ajjuma ji lool lool ñëwaguñ ci masala boobu waaye zahiri yi rahmatullahi alayhim ñoom ñoo ne mbir mi ñoom farata la waaw kanta saxaaba yi mu fi wax léegi nii ñooñu leerul waaw waaw même bu dee imaam na Hazm ci woppam dina ko nettali ci al-Muhalla di leeral loolu ngir dëgëral mazhabam loolu noonu jële ko Seydina Omar comme li ñu waxee léegi ak mbooloo mu bari ci saxaaba yi radiyallahu ak ñu ñëw seen ginnaaw imaam al-Hafiz Ibn Hajar da ne imaam Ibn Hazm moom après mu indi ay riwaaya yoo xam ne ci ñoom la ko jële mu ne lakin laysa fiha an ahadin minhum at-tasrih bi zalika illa nadiran mu ne waaye ñi mu indi noonu seen riwaaya saxaaba yi taalibey saxaaba yi radiyallahu anhu euh, euh, amul c'est très rare amul kenn koo xam ne dafa leeral ne lii farata la sangu bésu àjjuma farata la lu dul lu néew seen taalibe waaw mu ne moom nag wa innama tabana fi dhalika ala ashiya'a muhtamala wa dafa takk dafa dafa sukkandikoo maam na xal ci ay mbir comme yi wax léegi rek déduction yi yi fi waxu ñoom Seydina Omar yeeg Seydina Ammar yeeg yooyu kon damaa gën a yées ki nga xam ne du sangu àjjuma mu ne ah kon loolu day wane ne kii daa gis loolu farata la mais loolu ay ay déduction la da koo yenu kese waaw ak mu ne euh, am na sax beneen boo xam ne imaam al-Hafiz Hajar tuddal nañu ko mu ne mu ngi mel ni euh, waxu ki nga xam ne mooy al imaam Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mu ne maa kuntu azunnu musliman suma yaakaar ne Euh, ab julli dina bàyyi euh, julli ajjuma euh, yu mel nii la imaam al kii ne imaam Ibn Hazm daal di dajale daal di dajale après nag daal di dajale ne yii nii day wane ne fara ñoom daal lii mooy seen mazhab mooy farata la alors que loolu dafa naa leer waaw mu ne te imaam Ibnul Munzir imaam al-Hafiz Hajar al-Fath mu ne nekkal na ko ci imaam Maalik comme niñ la waxee sànni mu ne wal Xattaabi naka no imaam al Xattaabi borom Mu'allim Ma'alim as-Sunan doon shara Sunan Abi Dawud mu ne waaye loolu laa la doon wax ne loolu parce que ñoom lii du seen mazhab moo tax waaw moo tax mu ne wa qaala al Qaadi Iyaad al bi ma'ruufin li mazhabi non wax bii moom ñu imaam Maalik dane farata la lii moom du lu ñu xam ci mazhabu Maalik a xam bi mooy moo tax loolu nekkul ne jëlee toxal biñ toxal amul mais sauf que ñii ñoo gën a xam waxu seen imam <laughs> ñoom ñoo gën a xam waxu seen imam bi nga xamante ne ci les détails ak yëpp dañ koo topp miin ko xam ay waxinam ak ay waxam xam nañu li mu jublu ci looloo bépp même bu dee dafa wéroon ni ci moom ak est loolu moom lañ jàpp loolu mazhabam xamuñu ko waaw <laughs> waaw waaw mu ngi noonu mu ne war riwaayatu imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne riwaaya bi nga xamante ne an malikin bi zalika bi nga xam ne moom lañ jëlee ci imam malik ci loolu mu ne lool fi tamhid mu ngi ca tamhid bu al imam ibn abdul bar al andalusi an-namari mu ne woo fiihi aydan te riwaaya boobu imam ibn hazm imam al hafiz abdul bar indi di wa di wane ne imam malik day ne daa mu ne mais waaye fi foofu soloo na fa min tariqi ashhab malik annahu su'ila an ashhab mu ne di jële ci malik dañ koo laaj dañoo laaj imam malik ci sangu bésub àjjuma moom mu ne xasanun wa bi waajib imam malik ci boppam ne lu rafet la lu baax la waaye nag du war waaw mu ne wax akaa imam al-hafiz wax an ibn khuzaymah min ashabina mu ne am na ci suñu mbokk yi di shafi'i yi ñoo xamante ne dañ ko ñu mujj ñi am ñu mujj ñoo xamante ne dañ koo nettali ñu mujj ñi pas ñoom saafara ñoom ñoo ko nettali mooy am borom xam-xam yu nettali lii ci imaam Ibnu Xuzayma bokk ci Shaafi'i yi rahmatullah alayhi mu ne wa huwa ghalatun alayhi mu ne loolu moom juumte la ci moom mooy d'accord mooy moom non gars yi ñoo juum ci ay waxama ah. non non imaam Ibnu Xuzayma lii du ay waxam de non non non que ne farata la mukk mu ne faqad sarraha li koy wane mooy leeral na ci sahiha sahih Ibnu Xuzayma rahmatullah alayhi bi annahu ala al-ixtiyaar te ne sangu a sangu lool ci ci ci ci la nekk waaw est ce que nit ki day sangoom sangu lool moo koy fekk waaw ba pare mu daal di tegtale ci saxiixam ay xadiis yu bari yoo xam ne ñooy wane ne euh, fii iddati taraajim ci yoo xam ne moom la euh, intitulé bunta tudd ko ci wane moom al imaam euh, ibn ibn Xuzayma Abu Muhammad ibn Isaaq ibn Xuzayma rahmatullah alayhi loolu du mazhab voilà waaw <laughs> ah, am na ñeneen tamit ñum ne euh, euh, dañ koo nettali naan wax la ci yi mu ne waaye loolu ba mu ko waxee la gaa ne yool moom lu tumuranke la parce que imaamu Shafi'i ci ar-Risaala ci boppam ginnaaw bi ma ndee xadiis Sayyidina Ibnu Umar bii idaa jaa ahadukumul jumu'a falyaghtasil bu kenn ci yéen dikkee àjjuma na so na na sangu wa ak xadiis Sayyidina Abu bi mu ci teg yow yawmil juma ghuslul jumu'ati waajibun ala kulli muhtalim sangu bésub àjjuma dafa war ci képp koo xamante ne aji gént la mu ne lool bi ko imaam al euh, kii ash-Shafi'i indee ci téereem boobu risaala dane istamala qawluhu waajibun maana yey te lii mooy tontu ñeneen waaw waaw <laughs> waaw kon parce que ñi ci kaw en fait ñoom seen tegtal dafa simple ñi ne farata la dañ ne mais yeneen saa salaam moo wax ci hadis bi ghuslul jumu'ati waajibun voilà jeex na ma ne sangu bésu àjjuma farata la ala kulli muhtalim ci képp xam ne gént nga jeex na ñun suñu dal yi la ngoo am na yeneen mais sawaay ak idaa jaa ahadukumul jumu'a falyaghtasil yooyu yëpp taxit suñu bokk la idaa araada ahadukum an an ya'tiyal jumu'a falyaghtasil bu kenn ci yéen bëggee ñëw àjjuma na sangu loolu lépp suñuy dal yi la te loolu fii suñu dalil bi ñu ngeen nekk ñun ñun zahiriyé yi ak ñu ànd ak ñun rahmatullah mooy waajib gi saway waaw ma ne waajib <laughs> waajib gi moom noo koy def loolu mooy affaire bi ñu ne am nañ beneen tegtal nañ taxawal li imaam al bi wax ba ñu ñëw ci tegtalu ñii comme que dugg nañ fii ñu ne beneen mbir mooy xadiis bu siiw boobu rek nekk ci saxiix yi waaw mooy keroog bi nga xamante ne Seydina Usmaan ibnu Affan alayhi ridwaanu rahimu rahmaan te du ñoom ñay nekk ko solo al imaamu Maalik indi na ko mu ngi ci Muwatta al imaamu Ahmadu indi na ko al imaamu Abu Daawud ak at-Tirmidhi rahmatullah alayhim rob wa radiyallahu ta'ala anil jami' leeral ko muy hadiis ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom nettali na ko waaye Seydina Abu Hurayra it daal dina koy nettali waaw daal dina koy nettali tamit kene eh, eh, mooy seen histoire bu bu bu siiw boobu rek <laughs> kene eh, Seydina Omar dafa mooy àjjuma daa jot fekk Seydina Omar moo ne xalifa léegi Seydina Omar di xutba bi muy commencé xutba bi rek Seydina Usman aksi di dugg si ci jàkkaay yonente bi alei saa salam fekk nit ñaa ngi fees na moom mu weex si dugg si mooy nit ñi bari ne Seydina xutba bi ne ayatu sa'atin hada <laughs> waaw am na ci benn kii fanaadaahu Umar Seydina Omar da koo woo ko yow diw ayatu <laughs> sa'atin hada <laughs> fekk Seydina Usman la am Seydina Omar moom lii mu fekk mais lii mooy ban waxtu lii mooy ban waxtu say hadith Seydina Ibn Umar bi leeralul kan na dana benn waay kese waaye Seydina Abu Hurayra moom moo ko leeral baynama Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaxtubu an-nas yawm al-jumu'a id dakhala Uthman ibn Affan fa'arrada bihi Umar fa qala ma balu rijal yata'akhkharuna ba'da an-nida' Seydina Umar dugg rek Seydina Umar eh, mais lan mooy nayu ay nit la sax ay nit di ñëw di di di tardé yi ah ginnaaw bi nga xam ne ci lañu doon ba pare ñu door a agsi hadith Sayda Ibnu bi moom da ne Sayna war da koo woo. ne ko ayyatu mooy ban heure mooy waxtu wi ngeen di ñëw juma waaw léegi bon Sayna Usman joxe ngaan ne ko ah man de damaa amoon damaa ne woon ci soxla ba. man daal falam anqalib ila ali hatta sami'tu ta'zin man daal mooy ca marché bala ne woon di am lu mu doon lijjanti bi muy ci yekk rek dégg nodd bi la hawla wala quwwata <laughs> mu ne falam azid an atawadda moo tax teguma ci dara yokkuma ci dara bi ma ko déggee lu damaa jàpp rek ñëw dugg si nii comme niñ ma gisee sayyidina Umar radiyallahu anhu ne ko wal wudu aydan wa qad alimta anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana ya'muru bil ghusl na ko ah <laughs> njàpp gi nag yow di jàpp kese nga yem te yow xamoon nga ne yonent bi saa saa da doon digle da doon digle ñu ñu ñu ñu sangu <laughs> léegi nag eh, eh, eh, ku mel ni ñi d'accord lii te wax ju mel nii al imaam kii al imaam Ishaq ibn Rahawiya mu ne hehe gis nga hadis bii nekkul dara lu dul ne day wane ne ah comme ni ko naam nul mundir nettalee ci moom kene gis xew-xew bii nga fi résumé ci lu gàtt mais day wane ne lii bii day wane ne farata la wanewul ne du farata lu tax parce que Seydina Omar quand du bàyyi xutbaam pour loo xamante ne dañ koo sopp kese bu doon ne sangu bi rek koo sopp kese doonul woon dagg xutba bi ngir loolu waaye tamit doonul woon soxlaal boppam ah di di di tax ngay ñëw ba pare wax ko en plus en public xam nga loolu bu soxla ñépp toog ci jàkka ji fee jàkka yeneen saa salaam mu dugg sa rek Seydina Ousmane diw eh mooy yaa Ousmane mais Ousmane li ma lu tax nga ñëw heure bi <laughs> mais mais loolu la Seydina Omar dina ko wax fekk ne affaire boobu du farata quoi ah léegi nag euh, wax ji mooy yéen ñi ah, ah, attention parce que comme li imaam Shafi'i yi ak ñi ànd ak ñoom di wax mooy Hanafiya yi mazhabu Malikiyya yi Shafi'iyya yi ak Hanbali yi rahmatullah ne non non non yéen euh, bu doon farata la mais bu doon farata la. mais lu tax Seydina Omar na ko bàyyi mu toog kon Seydina Ousmane tamit du toog te tamit ñu nekkoon ci mbooloo mooy da ngay saxaaba ya fooroon ne mooy ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib ñoom Seydina Abdurrahman ibn Awf ñoom eh, jàppal jàppal jàppal ñoom Seydina Ubay ibn Ka'b saxaaba yu man yooyu yëpp ñu ngi foofu ñeneen ak ñeneen te bi Seydina Omar du wax ak moom eh, da ne ñoo ne ñoo fa doon bu ñu nekk loolu lu tukki. te de toute façon ñoom ne mënuñoo tukkee loolu ñu bari ci saxaaba yeneen saa saabu jamonoy Seydina Omar la tamit radiyallahu anhu moo doon xalifa ñoom ñu amul kenn koo xam ne ku ne ah Ousmane léegi manuma waroo mën a toog ah da ngay dem sangu ji ba ñëw kon loolu day wane ni lii du farata waaw Seydina Omar nag da koo waxoon mooy ñeneen ñi di tontu mooy de ñeneen du farata ñoom Shafi'i eh, Hanafi yeeg mazhabu Maliki yeeg ñooñu ne <laughs> non parce que c'est que modèle waaw Seydina Ousmane min akabiri sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk ci ñi gën a màgg ci sahaaba yonent bari saab saab Seydina Omar nag loolu la doon bañ mooy ñoo xam ne modèle lañu dañoo war kanam di def le tout que yenn yi ñoom ñoo ci war a jiit waaw mu gis ne ay teew ajjuma ñi nga xam ne qad tuwuffiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa anhum raad comme ni mu leen koy waxee muy génn àddina ne ñii ñooy nekk euh, euh, euh, tànn ñii ne yii xalifa bi du génn ci seen biir nañ tànn seen biir mu ne ñii ñi nga xamante ne ku nekk ci yéen yonente waaye saa saam dafa génn àddina fekk gërëm na leen waaw kon mooy ñooñu loolu ñoom dañoo war a nekk fii ca sumité ci modèle boobu nga xam ne ñoom ñoo war a joxe le le le bon modèle di teel a moom loolu moo ko nekki loolu moo tax mu daal di interpeller Seydina Ousmane devant tout le waaw comme ni nga xamante ne noonu la sëriñ bi di interpeller ak taalibe boo xam ne gis na ne même bu dee ko jàmbaare la mais tey def na loo xam ne jàpp na ne lii nii il faut mu ko en public pour que ñeneen ñi bañ seen xel ñuy ñeme di def ñi moom waaw bu dee eh, boo xam ne eh. ndem Seydina Ousmane <laughs> Seydina Omar radiyallahu anhu di interpeller devant tout le monde moom saay kon de man de xaw ma man moom mii toog fii <laughs> saay man moom naa seet leneen waaye naa fexe ba du ma nal voilà comme c'est ça c'est ça le but de Seydina Omar mais tekkiwul ne radiyallahu anhu en plus le fait mu ne moom ci ci ci ci jàpp kese la mooy ba léegi modèle boobu yow da waroon def lu gën a mat comme ni ñu ko ne saa saa doon digale lu gën a mat nga waroon a def ah wala wala wala ay nag bàyyiwuñ ci njàpp bi kese nga yemati en plus <laughs> yow ñu dégg si nga yow si njàpp yi kese <laughs> voilà bon Seydina Ousmane nekk ko fi di tontu ah, parce que tontu na ko pare mooy soxla la mooy dafa xel mais fànn woon ci mbir mi mu njëkk rek dégg nodd gi te nodd boobu mooy bu imaam bi toogee mooy nodd àjjuma ji ak tee toog. ñu moom bi ci kanam mu bu mu la bi mu ko déggee rek laata muy jóge ci marché bi dem jàpp di ñëwaat fekk fekk ñoom gi pare na Seydina taxaw tàmbaleen xutba rek Seydina Omar interpellé léegi kon ñoom ñu ne loolu day wara ne kon mbir mi loolu kese la waaw kon waxu al imaam Ibn Hazm ak ñi ànd ak ñoom naka noonu ku jiitu woon imaam Ishaq ibn Rahawi di wane ne rahmatullah alayhi que ne lii wanewul fenn que ne nettali bi wanewul ne du farata waaye day wane jox farata la waaw ñu nekk nag parce que moom dafa tontu après ne bon li tax Seydina Ousmane nag waxuñu ko mu dem sangu ji te moom it demoon defu ko parce que waxtu wi daa xatoon bu bu ko defe woon bu demoon du ko def ajjuma ji da koy raw waaw <laughs> waaw wala boog rek nekkoon na daa sangu woon ci suba quoi mais loolu dara la ci leerul <laughs> mooy wane daa <laughs> waaw <laughs> ah, man nga ne sax dégg ne sax bu daa lu ñu won amaana mu raw ko lool man nañ ko dégg mais lool sax euh, fii fi boodu daa sori voilà <laughs> léegi kon affaire bi lii la kon ñoom euh, euh, lii mooy seeni dalil ñi nga xam ne ñoo ne farata la léegi ñeneen ñi ne non ñun lii wane ne du farata mooy xadis bii nga xam ne mooy dernier xadis bi imaamu Nawawi indi moo tax imaamu Nawawi rahmatullahi alayhi Eh, daal di koy indi nga suuf ngir wanne lii nag hadis bii ma mujjee indi moo sarf moo wëlbati hadis yële yi ci kaw di mel ne farata la que léegi que ne loolu du farata waaw mooy hadisu Seydina Samura radiyallahu anhu mu ne man yeneen saa sam nee na man tawadda ak képp ku jàpp yawmal jumaa bésub ajjuma fa biha loolu de baax na wa ne loolu waaw loolu doy na ko wa ni'mat ta neex te baax na ëskay wa man ihtasala waaye ku sangu nag fal ko su sangu yonent bi alayhi salaam moo ne képp ku ku jàpp bésub àjjuma fa biha wa ni'mat bu doon ne loolu buru baax nan lay waxe neen loolu doy na ko wa ni'mat ba pare naan ëskey dinañ ne ëskey loo xamante ne nii yow boo ko defee de toute façon yow yow defe woo fi dara parce que da ngaa war a sang yédéet waaye ba pare mu ne wa man ihtasala waaye ku sangu nag fal ghuslu afdal sangu daa gën kon nag ñu ne mu ngi noonu non moo mu ngi noonu la wax waaw lii la waaw léegi nag ñu ñëwaat fi nga xam ne mooy léegi ñoom nag ñu dese tontu nag li nga xam ne mooy la euh, euh, euh, zahiri yéen wax de waajibun bi yéen nan ngeen def moom waaye yow yeneen ne nguutu ngeen nan la léegi du ngeen def ak loolu <laughs> yéen ma ne waaw <laughs> sangu bésub àjjuma farata léegi nañ ñëw ci li imaam alxaas doon wax sànq di toxal ci arbi saalabal imaam al-Shaafi'i di seen sëriñ rahmatullahi ala al-jamii